a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'd kon insha allahu ta'ala ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn ah, mu mbëstal moo xam ne ci suñu côté la mu daw. ngir liggéey bi nga xam ne moom lañu ñu war a tàmbali tey inshaa allahu taala mu jëm ci kitaabu riyaadu saalihiin muy firi bu xam ne euh, littéral lay doon comme niñ defoon ci yi ñu tuddoon ci jataay bii ñu génn walil inshaa allahu taala euh, tey ñu war a dugg inshaa allah ci muqaddimatul imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi kon dañ koy jàng ci arab ba pare door a tàmbale insha allahu taala kon muqaddimatu riyadi salihin bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alwahidi alqahhar alazizi alghaffar mukawwiri allayli ala annahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والإدكار wa waffaqahum lid-dabbi fi taa'atihi wat-ta'ahhubi li daaril qaraar wal-hadari mimmaa yusxituhu wa yuujibu daaral bawaar wal-muhaafadati alaa zaalika ma'a taghaayuril ahwaali wal atwaar ahmaduhu ablagha hamdin wa azkaahu wa ashmalahu wa anmaahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu albarru alkarim arra'uufu arrahiim wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habiibuhu wa xaliluhu alhaadi ila siraatin mustaqiim waddaa'i ila diinin qawiim salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ala saa'iri nabiyyiin wa aali kullin wa saa'iri saalihiin amma ba'd faqad qaala allahu ta'aala wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wa hadha tasrihun bi annahum xuliqu lil'ibada fa haqqa alayhim al-i'tina'u bima xuliqu lahu wal-i'radu an hududi ad-dunya bi-zahada fa innaha daaru nafaadin laa mahallu ixlaad wa markabu cubuurin laa manzilu xubuur wa mashracun fisaamin laa mawtinu dawaam falihaadaa kaana al-ayqaadu min ahlihaa humu al-cubbaad wa acqalu nnaasi fiihaa humu az-zuhhaad qaala allahu ta'aala innamaa masalul hayaati dunyaa kamaa'in anzalnaahu minas samaa'i kamaa'in anzalnaahu minas samaa'i faxtalata bihi nabaatul ardi ya'kulu an-nas mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha amruna ataana amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun wal aayaatu fi haadhal ma'naa kasiira wa laqad ahsanal qaa'il inna lillahi ibaadan futanaa tallaqu dunyaa wa xaaful fitanaa nadaruu fiihaa falammaa calimuu annahaa laysat li hayyin watanaa ja'aluha lujjatan wattaxadu salihal a'mali fiha sufuna fa ida kaana xaaluha maa wasaftuhu wa xaalunaa wa maa xuliqnaa lahu maa qaddamtuhu fa haqqun alal mukallafi an yadhhaba binafsihi madhhabal axyaar wa yasluka maslaka uli nnuha wal absaar wa yata'ahhaba lima ashartu ilayhi wa yahtamma bima nabbahtu alayhi wa aswabu tariqin lahu fi dhaalika wa arshadu maa yaslukuhu minal masaalik at-ta'addubu bimaa sahha an nabiyyinaa sayyidil awwaliina wal aaxiriin wa akrami saabiqiina wallaahiqiin salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa alaa saa'iri nnabiyyiin wa qad qaala allahu ta'aalaa wa ta'aawanuu alal birri wattaqwaa waqad saxa an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala wallahu fi awni alabdi ma kaana alabdu fi awni axiihi wa annahu qaala sallallahu alayhi wa sallam man dalla ala xayrin falahu mislu ajri faa'ilihi wa annahu sallallahu alayhi wa sallam qaala man dacaa ilaa hudan kaana lahu minal ajri mislu ujuuri man tabi'ahu laa yanqusu daalika min ujuurihim shay'an wa annahu sallallahu alayhi wa sallam qaala li Caliyyin radiyallahu canhu fawallaahi la an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan xayrun laka min humri na'am fara'aytu an ajma'a mukhtasaran min al-ahaadiith as-sahiiha mujtamilan ala maa yakuunu tariiqan li saahibihi ila al-aaxira wa muhassilan li aadaabihi al-baatinati waz-zaahira jaami'an lit-targhiib wat-tarhiib wa saa'iri anwaa'i aadaabi as-saalikiin min ahadithi zuhdi wa riyaadaati nufuus wa tahdiibi al-axlaaq wa tahaaraati al-quluubi wa ilaajihaa wa siyaanati al-jawaarih wa izaalati awjaajihaa wa gayri zaalika min maqaasidi al-aarifiin wa altazimu fiihi an laa adkura illaa hadiisan sahiihan min al-waadihaat mudaafan ilal kutubi saxiixatil mashhuuraat wa usabbiral abwaaba minal qur'aanil aziizi bi aayaatin kariimaat wa uwashshiha maa yaxtaaju ilaa dabtin aw sharxi ma'nan xafiyyin bi nafaa'isa minat tanbiihaat wa idaa qultu fi aaxiri xadiis muttafaqun alayhi fa ma'naahu rawaahu al-Buxaari wa Muslim rahimahumaa Allah wa arjuu in tamma haadhal kitaabu an yakuuna saa'iqan lil-mu'tanii bihi ilal xayraat haajizan lahu an anwaa'il qabaa'ih wal muhlikaat wa ana saa'ilun axan intafa'a bi shay'in minhu an yad'uwa lii wa liwaalidayya wa mashaayixi wa saa'iri ahbaabinaa wal muslimiina ajma'iin wa alaa llaahil kariimi i'timaadii wa ilayhi tafwiidii wastinaadii wa hasbiya llaahu wa ni'mal wakiil wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil aziizil hakiim. Kon alhamdulillah. ah loolu mooy li nga xam ne mooy introduction bi di mëmbëstal bi nga xam ne moom la al imam def an-Nawawi kon rahimahullahu taala kon dafa tàmbalee ne bismillahi irrahmani irrahim mu ne ci turu yàlla bi nga xamante ne ni moo fees dell ak yërmande nga xam ne yërmandeem googu moo tax mu bind génn li nga xamante ne mooy nekk-nekk yi ci ñàkk nekk indi ci nekk ci arrahman ci moom mali arrahim te yërmandeem jooju yaatu ba daj lépp ak ñépp waaw mbindeef amul mbindeef mu yàlla bind lu dul ne euh, yërmandeem googale daal dina koy laalta moo tax sax muy dund wala mu nekk ca la mu ne kon mu ne alhamdulillahi alwahidi alqahhar mu ne alhamdulillah mbooleem cant yi ñeel na alwahidi boroom bi nga xam ne mooy allah ah, tur bi nga xam ne mooy bi gën a màgg te feeñ ah alwaahidi bi nga xam ne mooy kenn alqahaar noot jaam yi waaw alaziz alghaffar mooy ki nga xamante ne nii mooy boroom sañ-sañ bi mooy boroomu nootaange mooy boroomu sañ-sañ alghaffar mooy aji jéggalaa waaw ci jéggal jaamam yi la dëkk moom boroom bi tabaraka wa taala mu ne mukawwiril layli an an-nahar mooy jël li nga xam ne mooy guddi gi dugal ko ci li nga xamante ne mooy bëccëg gi waaw mu ne tazkiratan mel ni lu tax mu def lii lépp ba pare wan ko jaam yi jaam yi di ko mën a di ko mën a dund di ko gis waaw nga yeewu di gis ni guddi gi di roofalanteeg bëccëg gi waaye naka la bëccëg gi roofalanteeg bëccëg ak guddi gi mu ne lool tazkiratan li ulil albaab ngir mu nekk ak fàttale ko ngir boroom xol yi nga xamante ne nii li ay boroom kay clairvoyance lañ seen xol day gis boroom xol yi ulil qulub boroom xol yi wal absaar te am clairvoyance seen xol day gis waaw ci leer bu yàlla def ci seen xol yi mu ne wa tabsiratan li zawil albaab mu nekk loo xam ne day ubbi bëtu xolu ah luy yeete tey ubbi bëtu xolu li zawil albaab boroom xol yi nga xamante ne nga xam ne seen saalu xel ak seen saalu xol dafa leer wal intibaar tey bàyyi xel waaw di jàngat ci yi nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala def ci kaw kawnu bi moom la def ci atmosphère bi ñu koy gis mu mel ni lu banaal parce que dañoo tiim li ñu li ñu dal mooy feebaru miin waaw waaye dara ginu extraordinaire guddi gi bëccëg gi asamaan seeg suuf si yooyu nga xamante ni moo tax suñu borom ne wa yatafa alladina ah yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi as-samawati wal ard waaw di bàyyi xel ci mbindum asamaan ak suuf kon nag wa tabsiratan li zawil albab wal i'tibar boroom xol yi nga xam ne seen saalu xel dafa leer wal i'tibaar di bàyyi xel tey settantal waaw borom boobu mooy kan ba léegi mu ne ay ayqadha min xalqihi man istafaa borom boobu mooy ki nga xam ne moom moo yee min xalqihi ci mbindeefam yi man istafaahu ñi nga xam ne ñoom la belli ñoom la seppi ñoom la tànn ci seen biir borom bi bindul ñépp yemale leen déedéet dafa bind ba pare tànn ci li mu bind ñoo xam ne ñooy ay tànneefam al mustafuuna al waaw al mustafayn al axyaar ñi nga xam ne ñoom la borom bi tànn waaw sellal leen mu ne mooy ñi nga xam ne ñoom la borom bi yee min xalqihi ay ayqada mooy ki nga xam ne moo yee min xalqihi ci jaamam yi man istafa ña nga xam ne ñoom la tànn ci ñoom fa zahadhum fi hadhihi ad mu daldi leen dëdduloo ci àddina ji kër gii nga xam ne du këru kër ah dina ko wax ci biir du këru sax de mu dëdduloo leen ci biir àddina bi ñu ne ñu dëddul leneen lu borom bi wa shaghalahum ba pare mu soxlaal leen ndax boo dëddoo dara am na ci loo jëm nit manul ñu naan xolam moom moom jéngul jëm ci dara loolu manu la ne waaw borom bi nag dafa jengal seen xol lépp lu dul moom wa zahada fa zahadahum fi hadhihi ad-dar ñu daal di ah daal di daal nekk ñoo xam ne dañoo bàyyi dëddu lépp fi hadhihi ad-dar ci biir àddina bi ci kër gi wa shaghalahum bam leen dëddulee lépp lan la def wa shaghalahum mu soxlaal leen def nga xam ne lii lekk rek mooy seen préoccupation mooy lan bi muraqabati di fuglu seen borom waaw ci mbindam mi ci aayam yi nga xam ne moom la def ci ci biir asamaan di def atmosphère bi di def ci li nga xamante ne mooy galaxie yi mooy suuf si asamaan yi ak fépp waaye wa fii anfusihim afala yubsirun ak bi mu def ci seen bopp ñoom waaw di ko fuglu tamit ci laaya yi nga xam ne moom la def ci alquran di ci bàyyi xel di ko settantal waaw wa shaghalahum loolu moo leen yitteel ñoom waaw ba leen bi dëdd looleen lépp ñu bàyyi lépp ci lii la leen jële waaw wa shaghalahum bi muraqabati ñuy fuglu seen borom ci lépp lu ñu gis xam ne lii borom bi la amul benn shirk buy jaar ci seen xol ba dara xew ñu jàpp ne diw la wala daa wala ma sàmba la wala ma soxna la déedéet wala Élisabeth la wala wala wala wala soxna la déedéet lépp dañuy xam dañuy fuglu seen borom ci yee xew ak même xew wa idamati mu daal di leen soxlaal tamit ci ñuy saxal seeni seen i wax bàyyi xel di di di di di di di seen borom di xalaat ci seen mbiru borom waaw du daat de déet ndax loolu c'est inaccessible waaw nekk nekk yàlla du loolu du loolu la ñuy xalaat déedéet waaye yi mu fi def nga xam ne lu day tegtale boroom bi tabaaraka wa kon wa idamati waaw am na ci yeneen riwaaya ci euh, kii bi mooy bi moo sànk wa idamati ibtikaar bi ñu jàng sànk mooy wa idamatil afkar di saxal seen xel yi seen di xalaat di songé ci li nga xam ne mooy seen bindum boroom ak kattanam ak man-manam ak turam yi nga xamante ni ak meloom yi mu ne wa mulazamati al itti'ad wal iddikar bi soxla leen ba léegi ñuy takkook saa ne fu ñu man di nekk al itti'ad waaru xooluñu noonu rek ngir contempler noonu observer noonu rek une observation xool noonu leen jariñ dara déedéet ñuy takkoog saa su ne al ittiaz di waaru ci li nga xam ne moom la seen borom leeral moom la feeñal wal ibdikaar tey tudd seen borom di ko fàttale ko saa su ci seen xol ak seen làmmiñ ak seen lépp waaw waaw wala qad yassarna al qur'ana li dhikr fa hal min muddakir waaw mu ne wa waffaqahum mu daal di leen dëppaaleel li det bi fii farate ñu saxoo rek nga nekk seen mbir kese la fii taati ki di jaamu topp seen borom kese waaye wa waffaqahum mu daal di leen dëppaale li da ñuy bu ñuy jaamu yàlla di ko topp ñu koy defe na mu gën a rafete fii taati ca jaamu ga ñuy jaamu seen borom wa ta'ahhubi ridaaril qaraar tey waajal waaw di waajal di mettre la paquet di préparer wu ci lan kër ga nga xam ne moo kër gay sax ëllëg di yawmal qiyam waaw xam ne àddina bi passage la fu ñuy jaar kese la waaw mu ne wal xasari waaye borom bi soxlaa leen ba léegi wal xasari ñuy moytu mimma yusxitu waaw ci lii la lii moo am solo mu dëppaale leen kon ñu wal xanari ñuy moytu saa su ne mimma yusxitu ci lépp loo xam ne day waral sànjum borom bi tabaaraka wa lu mu tere lu mu aaye bakkaar la lu mu man di doon duñ xool naan ba bii garaawul noo biis moom garaawul joxe loxo yooyu ay bakkaar ndawul déedéet ñoom xooluñu bakkaar bi waaye dañuy xool maggaayu ci tere mbir mi voilà ñoom loolu foofu lañ teg seen seen bët lépp loo xam ne kon day indi sànjum borom bi ñu koy moytu wa yujibu te loolee di waral daaral bawaar këru torox tànge ga mooy ku ci ne borom bi di xaraamal nga ne sama yoon ne wu ci ci di dem na la leer ne boo ci génnul bu borom bi dafa nga génn ci fam lay terminus ba mu la jëmee mooy daaral bawaar day waral ci waajoo jële mu dem daaral bawaar këru torox tànge ga muy muy muy safara wal iyaazu billah mu ne wal mu muhaafazati borom bi tamit daal di leen dëppaale ba léegi ah ci lan wal muhafaza ñuy wattu ala zalika ci lii nii bu filim mooy bàyyi lépp lu dul yàlla leneen lu dul yàlla te jublu ci borom bi tabaaraka wa taala di ko fuglu ci lépp tey jël seeni xalaat seen lépp di ko jëmale ci mbindam mi tey sax di waaru tey fàttaliku aayaam yi di liir di leen jàngat yi nga xam ne mooy feeñ ak yi ci ak yi nekk ci téere alquran ak waaye ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñuy wal mu ala zalik waaw ñuy ñuy ñu ñuy le ci kaw loolu le ci la ñuy ne mooy al istiqaama ku ne ci yii teg ci sa tànk teg mooy al istiqaama coow wooral bi nga xam ne moom la suñu borom waxoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko fastaqim kama umirt xawaaralul comme liñ la ko digale mooy lii waaw ma taghayuril ahwal wal atwar moom la ñuy sàmmonteel di ci fexe seen tànk du ci tarxis mukk du ci jéng bi jóge malgré ànd ak wuutee xaal yi état yeeg lu mën a xew ci àddina bi wal atwar ak événement yi ak étape yi waaw étape bu ne jamono ju ne du ne ah jamono soppeeku na kon naa soppeeku naa soppi li ma ne woon jaamu yàlla gi ma ne woon déedéet waaw loolu waxi jaaxaat la ñu naan boo léegi vingt et unième siècle lañ ne xam nga temps yooyu sax gars yi amoon nañ jot walla manoon nañu jaamu yàlla koo ko wax kan moo la ne yàlla ëppoon jot nañ ñun xam nga euh, génération bu ñëw xeet ñi jiitu woon jàpp ne ñoom daal àddina bi ne wuñ foon ñoom daal amoon nañu jot léegi ñun ñoo amul jot ndax suñu liggéey bi daal ndax suñu yii ak suñu font yu ñu nekkee te loolu lépp ki koy wax moo gën a tay ne kenn ëpp ko jot waaw daa amal jot loo xam ne amul solo yi am solo nag mu ñàkkal ko jot ba pare di jooytu di jooytu jooytu lu waaye moo ko tey waaw kon nag lii lay dëkke lii la ñoom ñoo borom bi tànn di wattu ci kaw lii malgré changement wu état yi ak jamono ji waaw ak lu man ni xew ñoom ñu ngi nekk ci lii waaw mu ne nag ahmaduhu borom boobu def lii maa ngi koy sant man al imam yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullah ablagha hamdin la gën a jote ci cant wa azka te gin caa sell wa ashmala te gin koy mat wa anma te gin koo mën a yokk waaw maa ngi koy cay sant cant yooyu la